wala boog loo xamante ne amagul ñun ñoo koy ci kanam lay xew lu ñu jëf du noonu mu ne qaala bal fii ma jaffat bihi al aqlaam bihi al maqaadir mu ne ko de li am ba def dëgg-dëgg mooy li nga xam ne lépp lu xew yàlla bind na koo pare waaw waaw lii mooy damm loosu képp koo xam ne day bañ qadar waaw moo tax Sayyidna Ibn Umar radiyallahu anhu nim newe ci début sax imam Muslim rahmatullahi alayhi gaa yi ñëwoon naan dañuy dañuy bañ qadar waaw di weddi dogal mu ne boo leen gisee ne leen man dañ naa ci ñoom waaw man ibnu Umar Abdallah dañ naa ci ñoom te ñoom it dañ nañ ci man bokkuma ak ñoom tous te yàlla du nangu dara ci ñoom loo xamante ne lu ñu jëf la illaa ay yu'minu bil qadar lu dul ñu daal di gëm dogal daal di nettali xadiisu Seydina Jibril boobu muy xamee xadiisu Jibril mu ne haddathani Umar ibn al-Khattab sama baay moo ma nettali biñ newee am kenn ku jóganee ñëw shadidu bayaadi siyaab wa tar weexu li nga xam ne mooy yére yi karaw ga ñuul kub ñëw ba jël ay tab ay ta daal di koy tekki yu yonent bi alayhi salaam te gisoon nañ ko ci Riyaad bi waaw muy laaj yonent bi alayhi salaam ay laaj waaw kon eh, a bokk na ci wa yu'minu bil qadar xayrihi wa sharrihi waaw al iman ba mu ko ko laajee yàlla laaj islam iman ihsan bokk na ci liimaan fonk liimaan yam waxoon mooy nit ki foog mu gëm dogal ba ca baax ak ba ca naqari kon lii mooy dagg loosu damm loosu képp koo xam ne day bañ dogal naan non non non arrêté wala ñuy wax ñu naan yàllaa ko dogal lan nga bëgg ñu wax doo bàyyi wax lu amul lool la ñuy wax kay yàllaa ko dogal après est bu ñu nee yàllaa ko dogal ça veut dire que après ñun day tax léegi responsabilité ñépp dañ koy teggi après mukk pourquoi ñu foog ne ñoo wax loolu euh, ñoo gëm ne yàllaa dogal waaye responsabilité nit yi day day dugg waaw foog ne buñ nee yàllaa ko dogal booy waa dañ koy alléger wala mooy waay def leen lu leen neex kallaa voilà kon loolu yëfi caaxaan la Suraaqa bi mu laajee lool yeneen saa saa am ne ko déedéet waaw léegi nag fa qaala Suraaqa bi yeneen saa saa am ne waa déet ne li am ba des mooy loo xam ne yàlla bind na koo pare waaw maa jaffat bihil aqlaam xalima yi doon bind wow na ci te du ju delluwaat wa jarat bihil maqaadir te jaar na romb na li nga xam ne mooy dogalu nattu yàlla yi dogalam yi. fa qaala Suraaqa ne ko mais fii ma la fa fii ma la amal mais yeneen saa salaam kon ci kaw lan la ñuy liggéey mu ne i'malu fa kullun muyassarun limaa xuliqa lahu mu ne leen jëf leen ku nekk ku nekk yo ku nekk yombal nañ ko kan moo yombal borom bi limaa xuliqa lahu la tax ñu bind ko toom la ma fammaa man a'taa wattaqaa fële. Imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ne. wa axraja Ibnu Maaja mu ne Imaam Ibnu Maaja solo na min hadiisi Suraaqa nafsihi mu ne hadiis bu mel nii. Suraqat ibn Malik ci boppam daal dina ko imam Ibn Maaja soloo na ko moom mu wax foofu waaye tudd fa laaya bi fa amma man ata wattaqa waaye mu ne hadith laaj bi it eh, ak tontu bi eh, saa ñu tudd ci laaya eh, rot na tamit ci ku ñu naan Shurayh ibn Amir al-Kilabi loolu imam Ahmad radiyallahu anhu moo ko solo ak imaamu Tabarani qaala nee na bu boobaa fa fii mal amal idan nee na yeneen saa sax ba ko waxee mu ne mbir yi ah mooy li ñu bind la ba pare. lu yàlla dogal la ba pare ci la ñëpp di jëf nee na ma ne ko mais fa fii ma amal idan mais yoneen kon ci kaw la ñuy jëf kon kon jëf yi lu muy jari qaala nee na yoneen saa saam ne ma i'malu fa kullun muyassarun lima xuliqa lah jëf leen ku nekk yombal nañ ko li tax ñu bindu ko imaamul haafid ibn hajar mu ne wa axraja tirmidi min hadith ibn umar annahu qaala mu ne imaamu tirmidi ba léegi pour wax la ñi laaj-laaj bii dafa bari ah du benn nit kese ah ak ci xew-xew yu wute mu ne al imaam ibnu at-Tirmidhi solo ci hadisu Ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne annahu qaala mu ne qaala Umar mu ne baayam di Umar ibn al-Khattab ci boppam nee na Yonent saa sallam ya Rasulallah ara'ayta ma na'malu fii amrun mubtada'un am amrun qad furiga min nee na Yonent saa sallam Yonent Seydina Umar dafa laaj mais yow ndawal Yàlla saa sallam mais gis li ñuy jëf ah suñu jëf yi ah li ñuy jëf mbir la moo xamante ne mu bees la ñun ñoo wasul wala mbir la moo xamante ne yàlla da koo dogaloon ci lu jiitu te ñun ku dudd lii ngay def ku nekk lii ngay def loolu la qaala fii ma qad furiga min yeneen saasaam ne ko li ñuy jëf nekkul lu dul loo xam ne yàlla bindoon na ko jeexaloo pare woon na ci ba pare waaw léegi mu tudd lu mel ni hadis bi mu ne wa axraja al-Bazzaar wal-Firyaabi min hadis Abi Hurayra mu ne al-imaam al-Bazzaar Abu Bakr ak al-Firyaabi rahimahullah alayhima solo nañ ci hadis Abu Hurayra mu ne inna Umara radiyallahu anhuma mu ne Umar dana ya rasulallah yow ndawal ya sallallahu alayhi wasallam mu tudd hadis bu mel nii mu ne wa akhrajahu Ahmad imaam Ahmad yi soloo na ko wal Bazzaar wa Tabarani ak imaam Ahmad ak al eh, al Bazzaar abu at-Tabarani Abul Qaasim min hadith Abi Bakr as-Siddiq boobu tamit jëlee nañ ko ci beneen saxaaba muy Seydina Abu Bakr as-Siddiq yi nga am nañ Suraaqa yaa ngi jàpp Shurayh ibn Aamir al-Kilaabi Seydina Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu Seydina Abu Bakr as-Siddiq mu bokk ah léegi foofu lan la wax mu ne qultu sayna Abu Bakar ci boppam ne dama ne ya rasulallah na'malu ala ma furira min mais ren si ma lay saa saam ñun li ñuy jëf nii ci lu yàlla pare la loo xam dañ cee pare ba pare bindoon leen ñun fii la ñuy jaar tracé ñu ba pare destiné daa am destiné loolu la ba pare mu tudd xadis bu mel nii. Hmm? waaye ñëw na ci beneen saxaaba mu ne waqa fi xadisi Sa'd ibn Abi Waqqas beneen saxaaba Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa qaala rajulun min al-ansaar foofu mu ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ne xataw xew bi bi mu amee yone benn waay ci waa Ansaar daal di laaj yonente way saa sam waaye yoneen saa sam ñun suñu jëf yi bu dee ne mbir yi yàlla bind na ku nekk kay fa ngay texe ak kuy texe waa ahlu sa ak waa ahlu shaqawati bind na leen ba pare mais yoneen saa salaam kon du ñuy jëf jëf yi moom tee ñoo sukkandikoo suñuy li yàlla bind rek Ah moo mu ne Seydina Sa'd mu ne benn waay ci wàll ansaar kon gis nga ñii kon ni ñu bare al imaam al haafiz rahimahullah mu ne wal jam'u baynahuma saa'ilin 'inda 'an zaalika lii liñ koy boolee mooy ñu laaj lii moo ñoo bari waaw ci sahaaba yi radiyallahu anhum laaj ko Yonent bi alayhi mu ne faqad waqa'a fi hadiis Abdullah ibn Amr anna saa'ila 'an zaalika te eh, eh, eh, rot na ci hadith Seydina Abdallah ibn Amr mu ne ki laaj lii am mbooloo la wala suuf fa qaala ashaabu foofu mu ne saxaabaa bi ne waaw fa fii mal amal waaye Yonent bi alayhi salaam in kaana qad furiqa min waaw mais kon ci kaw lan la ñuy jëf bu dee ne mbir yi kay mbir la yoo xam ne pare nañ ci ba pare. fa qaala saddidu wa qaaribu fa inna saahiba al-janna yuxtamu lahu bi amali ahli al-janna wa in amila wa in amila ayya amal mu ne lool hadith boobu axrajahu al Firyaabi rahimahullah foofu yeneen tubaab yi saa saa am nee na saxaabaa mi ne ko mais yeneen tubaab yi saa saa am ne kon ci kaw lan la ñuy jëf hmm? bu dee mbir la yoo xam ne yàlla dogal na koo par yeneen tubaab yi saa saa am ne eh, mooy diir leen diir leen lu baax te jege di def lu baax nekk ci lu baax te ngeen xam ne fa inna saaxibal janna boroom àjjana waaw ki war a dem àjjana kooku dañ koy tëje ay ay mbiram waxoon nañ la xadiis Sayyidina Ibn Mas'ud bi sànq. waaw dina jëf nit ki dina jëf jëfu safara bay waaja kii bay waa ba dara du des lu dul xasab ab empas seen diggante mu jëf jëfu ak kude boog mu jëf jëfu waa ajjana daal di fay dem naka noonu safaan bi kon yonent bay saa saam ne ndax boroom ajjana liñ koy tëje ay jëfam mooy jëfu waa ajjana ak lu mu mën di jëf ci ay caay caay caay caay caay moo tax innamal a'mal bil xawaatiim yonent bay saa ne dëgg dëgg jëf yi daal seenuk am solo xam ne finalité nit mooy fa mu jeexe te loolu nag borom bi moo ko xam dëgg-dëgg hmm? waaye nag lii ay alaamaat la yoo xam ne ñun ci lañuy basé woo ndax yàlla loolu la ñu atte woo mooy li feeñ ah kon loolu lu ama am solo la waaw <laughs> ah, afala nattakilu ala kitabina wa nadawul amal hmm? waaw yonent bi alei salatua <laughs> mu ne déedéet jëf leen de jëf leen waaw jëf leen ku nekk ci yéen rek fa kullun muyassarun ma xuliqa la après jàngal leen li nga xam ne mooy aay waaw kon loolu lu ama am solo la mooy lii nii hadis la bu rëy rëy ginnaaw eh, njàngat mu rëy mii nga xam ne mooy di eh, joxe dars di waaraate fa xabru ya muy bërëb boo xam ne loolu nag bu mu gudd voilà ba almalal muy toqi daal di jàpp nit ñi waaw na nekk loo xam ne hatta yawmul jumu'ati yonent bay saa saam nee na inna min eh, fiqhi min ma innati fiqhi al mar'i Euh, li nga xam ne mooy euh, alaama la mooy signe la buy wane ne diw diw mi imaam bi ku dégg diine la ku ak fa ku ak faaqiih la ku xam ku dégg diine mooy lan xutba bi day du gudd waaw julli ji gudd waaye léegi daa mel ni contraire bi lañ dégg te yonent may saa saa waxuloon lool waaw ana buñ ko ñemee ñu ne loolu moom day wane na rek ah bokkul ci dégg diine la <laughs> waaw ndax li yooyu saa saa lii mooy ma innati fiqhi rajuli lii wane ne lii siiñ la boobu nit ki am na dégg-dégg ci diine xutba bi day gàtt euh, julli ji gudd bu contraire bi amee ah mafhum bi naa bàyyi ku nekk conclure ko boppam dégg ci li nga xam ne mooy li nga xam ne daa leer dalil dalil jiddan kon léegi kon loolu xali lu amaam solo mooy bu mu gudd na nekk loo xam ne day ciblé waaw waaw mu dal ci xol yi delloowaat leen ci borom bi tabaaraka wa taala te ñu xam ne kii dañoo jiitu rek moo tax buy dugg ci almeer yi la nga xam ne moom la doon ñaan alayhi salaatu salaam te ñu gisoon ko fi voilà dañ ñoo jiitu rek waaw waaye ñu ngi ñëw ci seen ginnaaw te ku nekk war ngaa xalaat sa tërin fii bis biñ lay tëral fii amina min ahli shaqawati aw min ahli saada te loolu yaa koy liggéey du da ngay nekk ci àddina bi di def lu la neex boo deewee ñu ne min ahli saadati déet da nekk ci lu baax moo tax mu ne saddidu wa qaaribu voilà biir leen yiw jege leen yiw nekk leen ci yiw di takkoog yiw di def yiw waaw waaw loolu borom bi loolu muy signe muy wane ne kii de borom bi teg na ko ci yiw waaw moo tax bu fi kenn nekk naan woroom ñii ñii texe xamuñu leen bu yàlla nee ñii texe ñii la ñun dañu naan ñii la bu nee ñii texee di ñii la dañu naan ñii la kantaan ak ca biir xol ya loolu yàllaa ko res ñun loolu bu ñu ko waxee kenn du ñu ci àtte ëllëg te ne lu tax ndax ñun li biti lañu ñu yàlla àtteloo li ci biir yàllaa xam waaw loolu moo tax bu kenn koo xamante ne dañoo gis dundam yépp day ñëw di fréquenter jullit ñi di wax ashhadu an la ilaha illallah di julli di woor di def lool xam nga xadis yu mel ni jaaroon nañ fi waaw que ne biir yi li ñuy àtte woo mooy li feeñ yi yàlla nag moom mooy chargé wu li nga xam ne imaam defoon na ci buntu ci riyaab bi mooy li nga xam ne mooy yi nëbbu mooy bawaatin yi mooy kooku di woor bu mënee dem ak euh, Makka dem bu génnee sarax di def lool di def li jullit ñiy def même alhamdulilah même bu dee yàlla xam na ne naafiq la kooku bu génnee àddina dañ koy jullee waaw dañ koy jullee suur ko yàlleewu julli ñi kanta waa ji la yàlla xam ne waa ji yéefirloo lii lée camouflage kese la woon loolu moom yàllaa koy res loolu suñu yoon newu ci te du ñëw yàlla ne eh yéen lan moo tax ki ngeen ko doon suul ci almeeru jullit ñi alors que moom doon loon jullit lii la da ko doon def rek naa fekk la woon loolu yàlla duñu ko teg parce que xamloowuñu loolu voilà loolu xamloowuñu ko waaw kanta ki nga xam ne day jëf kooku yi noonu lañ koy jàppe amul fenn fu muy dee ñu naan eh, nañ leen ko jullee amaana bi mu faatoo nee na laa ilaaha illallaah loolu daraa ñu ki leerul te li feeñ ni mu doon nekk loolu lañ koy jàppe te duñ dem ci yàlla mu ne lan moo tax yéen diw tuuboon na ba muy faatu ba muy faatu lu tax julleewu ngeen ko lool borom bi duñu ko teg voilà laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa borom bi du gàll benn bakka benn bakkan lu dul selon la nga xam ne possibilité yamu ko jox kon mu ngi noo ne al imam al hafiz ibn hajar mu ne wax fi l hadith jawazu al qu'ud 'inda al qabr wa waaw di dellu ci liñ waxoon mu ne bokk na ci hadith bi lañ ciy jële mooy possibilité toog indal qubuur waxuñ la nag ci kaw rek yonent bay saa saa da doon tere ku ci kaw qabru bi ne na da koy diisal waaw mu ne bu xamoon ki nga xamante ne nii mooy toog nëpp xal moo gën a sedd ci moom muy toog li nga xam ne mooy ci bàmmeel waaw moo tax loolu dafa xaraam toog ci bàmmeel ndax da ngay diisal nit ki moo tax doon na wax ne kasru idamil mayyiti ka kasri hayya damm yaqu ki nga xam ne mooy ki génn àddina moom nga damm ko mu doon dund benn la voilà moo tax yooyu muy jara am solo ay ay yenn autopsie yi nañ ci bàyyi xel jàpp di fracasser yax yi ah yonente mi alay salaam nee na damm yaxu kuy dund kuy faatu moom nga dund nga dammoon ko muy dund ñooyam waaw kon nag loolu nañ ciy bàyyi xel léegi kon mooy bu mooy toog fa côté nga xam ne kenn suuluñ fa kenn waaw wa tahadduth indaha waaw di tey waxtaane lu nga xam ne mooy yiw mbaax eh, li nga xam ne bil ilmi ci xam-xam wal maw'ida ak waaraate ci almeer ya waaw kon nag mu ngi noonu loolu lu ama am solo la allahu akbar eh? moo tax al imaam d'après am na lu mu indi mu ne wa haadha al hadiis aslun li ahli sunna fi anna sa'aadata wa shaqaa bi taqdiiri llahi al qadiim waaw wa fiihi raddun ala al jabariyya waaw li anna at-taysiir didd al jabr waaw li anna al jabra laa yakuunu illaa an kurhin wa laa ya'ti al insaanu shay'an bi tariiqi at-taysiiri eh, illaa wa huwa ghayru kaarihin lahu voilà mu ne xadis bii nag aslun cosaan la ngir waa ahlu sunnati wal jamaa ah këne li nga xam ne mooy ak texe ak texee di loolu yàllaa koy dogal dogal la bu jiitu waaw bu jiitu la waaw bu jiitu la ak lu la waay man di wax day wax lu ko neex bu la waxul lii yonent may saa saa wax mooy day kàcc waaw day kàcc day wax lu ko neex ne mbir yi dogalaguñ ko voilà chacun ne prendre ses destinées à sa entre ses mains voilà il faut arrêter vos vos vos vos kii yi ngeen di wax damaa lay yéey si à toi d'arrêter sa sa waxi caaxaan yi ngay wax laa wax waaw ñun laa yafauna illa ma qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam du yaatu ci nunu loolu yeneen saa sala wax te loolooy dëgg waaw moom mooy alxaq waaw moom mooy dëgg te moom la ñuy dëggal ku fi wax leneen lu wuteeg waxam mooy day nekk loo xamante ne nii. kenn lu dëggal taw kaw say wax fële lañ koy fëlëng daal di koy sànni këne kon lii nii lii mooy dëgg voilà waxi caaxaan yooyu moom sawaay eh, eh, nañ ko fëlëng fële waaw <laughs> li nga xam ne mooy texe texe di yàlla bindu na ko ci loo xam ne lu jiitu la waaw mu ne wa fiihi moo tax xadiis bi raddun ak delloo la alal jabariya ci jabariya yi nga xam nañ ne moo nit ki moom dañ koy forcer ci mbir yi ah voilà moom moom moom du ci dara voilà Euh, moom du def ba jarul muy def benn effort ah, c'est yàllaa koy pousser rek ci li muy def loolu du dëgg waaw li am na tey fii yonent bay saa saam sa ne fa kullun muyassarun ku nekk ci yéen ku nekk ci yéen dañ koo yombalal mu ne te yombalal lool luñ la yombalal bokkul ak luñ la forcer jabru moom daa nekk laa yakunu illa an kur mooy luñ la forcer la mooy luñ lay forcer loo xam dañ la ciy pousser yow amoo ci benn choix alors que bu dee ñu la yombalal am nga choix moo tax yonent suñu borom di wax ci alquran fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ku mu soob na nga gëm ku mu soob nga weddi kooku mooy kon yow am nga choix du dañ laa forcer voilà mu ngi noonu <laughs> yow boo taxawee fii ceebub jën nekk nii waaw am xettex nekk fii muy yooyu ñuy jox fas yi heure lekk jot na xiif nga léegi yow ban nga ciy tànn boo tànn yaa ko tànnal sa bopp boo tànnee xettax bi yaa ko tànn naan moo dañ maa forcé woon kan moo la forcé te amul kenn ku jël bal teg ko sa sa bopp bi ne la boo jëlul bii ma dóor douze coups yi déchargé ko ci sa bopp bi loolu amul yow nga tànn lu la neex <laughs> kon loolu <laughs> xam ngeen ne kon aljabru wuute nag ak taysir lu yoo xam ne euh, loo xam dañ la ko yombalal waaw ndax liñ la yombalal du luñ la forcé waaw kon nag mu ngi noonu te wax nañ la yii ay alaamaat la yi nga xamante ne moom lay yonent bay saa saa wax ne waa ahlu saadati dañuy jëf jëf waa saada waa ahlu shaqawati dañuy joxe waa ahlu sa shaqawati kon mu ngi noonu la waaw mooy kon loolu la waaw kon loolu la mooy ay màndarga la mais dëgg dëgg mbir yi loolu ñun loolu mooy li feeñ ay mandarga la yoo xam ne comme niñ ko waxoon sànq ci la ñuy àttewoo loolu la ñu borom bi àtteloo waaw ci loolu mooy az-zahir li ci biir nag yàlla moo ko eh, eh, moom moo koy gérer moo ko def waaw akbar kon loolu lu ama am solo la kon hadis bi nag ginne yaatu nii ay njàngaleen yaatu na lool waaw aslun asil la waaw ci li nga xam ne day saxal al qadar mooy dogal yi nga xamante ne boroom bi da cee pare laata muy bind jaam yi la dogal dogal yi yépp waaw amatul lenn waaw loo xamante ne nii mooy luy ñëwaat la waaw mooy boroom bi jeexal na ci waaw lépp loo xam ne luy am la mooy daa fekkoon boroom bi doon na koo pare waaw waaw moo tax ci alquran mu ñuy xamal kul lan yusibana illa ma kataba lana huwa mawlana waaw kul waxal yow yonent bay saar saar yéen jullit ñu wax leen la yusibanaa gis nga du laal du ñu dal illaa lulul maa la nga xamante ne nii kataballahu lanaa waaw bu la fi kenn sonal ci yenn yi waaw moo tax nit pas-pasam daa war a dëggal waaw waaw nit pas dëgër këcc waaw gina dëgër roche montagne waaw dëgëral kii lan ci ne ah affaire yi sawaay bu leen sonn ko wax bu leen tas seen bopp sonal seen bopp lépp lu ñu dal mooy loo xam ne yàlla bindoon na ko ba pare waaw te loolu la xadiisu mawlaana ibnu Abbaas bi ko yonent bay sa sam doon jàngal ye yaa inni uallimuka kalimaat ihfadillah yahfad ba ba ca biir naan ko eh, law anna al ummata ne ko xamal ne bu xeet wi mooy lépp lu dul yàlla ku dul yàlla rek ñoom ñëpp buñ daja woon bëggal la lor doonuñ la woon lor lu dul loo xam ne yàlla bindoon na ko kon pene moo lay dal ci lor waaye buñ la bëggaloon yiw du la dal lu dul loo xam ne yàlla bindoon na ci yiw na moo lay moom ngay jotee <laughs> kon loolu du lu ñu bind ba pare ah, allahu akbar allahu akbar inna allaha qaddara maqaadiira alxalaa'iqi qabla an yaxluqa alsamaawaati wal ard bi xamsiina alfa sana wa kaana arshuhu ala almaa loolu la yonent bay saa saa wax allahu akbar ne te boo demee muy xadiisu Abdallah ibn Amr waaw kataba allahu maqaadiira alxalaa'iqi qabla an yaxluqa alsamaawaati wal ard bi xamsiina alfa sana imaamu Muslim moo ko solo mu ne ki nga xamante ne borom bi bind na li nga xamante ne mooy dogalu mbindeef yi laata muy bind asamaan yeeg suuf bi xam siina cinquante alf mille cinquante mille avant waaw avant muy bind asamaan yeeg suuf yi la bind dogalu bépp mbindeef buy jaar ci kaw suuf ak buy jaar feneen xatta malaayika yi lépp lu ñu war a def ak lu ñu war a ci yàlla bind na lépp te arasam ci ndox la newoon kon nag mu ngi noonu kon lii hein dafa nekk loo xamante ne nii lu leer waaw julli da am pas-pas dara du xew nga ñëw wala eh, waaw moom kay ñoom diw ba ma génnee ah moom kay moom xoole naa nga ma xamoon naa ne du jaar ah moom moom dem ci maama yi nga xam ne mënuñu tus ay kazzabuna lañ ay narkat lañu ñu ronkat la waaw yàq nañ sa pas-pas ba pare doo fa amee tus waaw lépp loo xamante ne luñ la digle lu am daa tombe kese te yàllaa leen di jay sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun waaw borom bee leen di jay ba ci loo xamante ne duñu xam sax kañ waaw li leen jay rek léeg-léeg ñuy tàcc mbir yi di tombe njaay naan aka ay waaw ba borom bi di leen jàpp wa umli lahum inna kaydi matin ma leen di ndànk waaye sama jàpp bu ma leen nee ciix dinañ xam ne samam ciix moom samam jàpp lu la waaw kon loolu nit dangay am pas-pas bu baax waaw pas-pasu yi nga xamante ne xadar ya yeeg fa jabar ya yeeg xadar ya yeeg façon yooyu yëpp ñii di bañ dogal ñii di jàpp ne dañ la forcer hein minal euh, euh, minal jabariya ak tamit euh, mu'tazila yi beneen côté bi ñoo ñépp pas-pas yu yiis la waaw loolu lépp pas-pas lu yiis la sa sa destin newul sa loxo ku la ko wax waxul dëgg waaw borom bi moo ko bind ba pare léegi nag loolu taqantewul ak këni mooy sabab lu leen waaw la saydna Sahl ibn Abdillah Dul Wazn waxoon at-Tustari radiyallahu anhu waaw waaw al-axdu bil asbaab sunnatu nabi at-tawakkul ala Allah xaalu nabi wal axdu bil asbaab sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam fa man kaana ala haali nabi fala yatrukanna sunnata nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy di wàkkirlu ci yàlla naka jekk lool mooy yonent waay saa saam noonu la ko yàlla bindee masula jóge ci moom bay dem feneen te ci moom ci moom la jóge ci moom lay dellu te ci moom la ne ci moom lay wàkkirlu loolu mooy xaalam naka jekk noonu la ne waaye teewul di jàpp ci sabab yi lool mooy sunnaam ba mu bëggee tukki Ah, jóge Makka dem gàddaay yi dem Medina ala saakir afdal salaatu wassalaam toogul ne Buraq na ma yóbbu te borom bi est borom bi dafa incapable woon alaysa Allahu bi qadir est ce que borom bi manul ah woon teg ko ci Buraq comme ni mu ko yóbbu woon Jérusalem yóbbu woon ko fi nga xam ne mooy baytul muqaddasi maqdisi yóbbu ko ci asamaani la xuda manu ko woon ah kay waaye daa jaar làqatu ko ñépp jàpp ci sabab yi doon xiif di mar. désert bi poussière bi lépp jàpp loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaatu salaam jàpp ci sabab yi waaw loolu lañu yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal te mooy al insaanul kaamil mooy nit ki mat dëgg-dëgg bu ñu bëggee jege ci mat dara il faut ñu def lim def il faut moom la ñu borom bi ne laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana nekk na ci biir ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam royukaay bi nga xam ne mooy bu rafet bi bi dina baax kon nag nañ bàyyi caaxaan waaw léegi dafa bari tendance yu mel noonu di wan na voilà bu ñu eh, di jéem a ringardiser ki nga xam ne day wax ne moom daa gëm dogal wala di ringardiser yooyu voilà naan nga dégg ñenn jullit ñi li ñu tardeel mooy ay nekk fii lu ñu wax ñu naan voilà c'est c'est maktub maktub wala yaasu billah loolu moo ñu tardeel du dëgg bu dee ne ñoom ci jullit ñi ña ko jàppe noonu def ni jabar yeey loolu loolu mooy li li yonent may sànqaan jàngale loolu la doon tere nii non kon fa fiima al amal ya rasulallah afala nattakilu ala kitabina waaw yonent bay saa saam tee ñoo doylu rek kon li yàlla bind ba pare mu ne déedéet voilà léegi ñun bu dee ne la yonent bi alei salaatu salaam ne woon déedéet ñun ci loolu la ñu ne ña nekk ñoom ñoo ci ne newuñ ci li yonent bi alei salaatu salaam jàng léegi nga ne julli ñu looloo leen tardé mooy dañoo wàcc kon la leen yonent bi alei salaatu salaam tegoon waaw kon bu ñuy bu ñu dara dalee ñun nañu seedaat suñu bopp mooy njàngalem yonent bi saa saam nañ fële fële wala am ci déggin bu baaxul waaw wala am ci déggin bu baaxul di ko doxale parce nit yoo xamante ne dañu naan ay sëriñ la ñu dégg leen ñuy wax wax yu mel nii ah waaw di wan na ay dogal yi taxawul ay nangam ak nangam nit day am fulla waaw alhamdulilah nit day am jom boo bëggee da nga ciy nekk te bàyyi lu ñu wax nga naan yàllaa ko dogal ma ne bàyyi sa waxi caaxaan yi yow woomu laa wax dañu naan yàllaa ko dogal mais du tee ma jàpp kenn du ma jàpp ci sabab yi lépp loo xamante ne li lu nit ñi am sabab yi yàlla teg sunnatallahi yi mu teg ala fil ard teg ko ci suuf ne ko bëgg yi nii ngay jaar kenn du ma ci gën a jàpp en tant que jullit waaye sama xol du dañ ne sabab yooyu du tax ma am li ma am waaw ki tax may am li ma am borom bee lëkkaleeg am ca loole léeg-léeg mu dindi ko nga def sabab bi doo am tis te lool tout le temps ñu gis wa ma tashaa'uun illaa an yashaa allah dara du leen soob lu dul lu soob yàlla rabbul alamin mooy borom bindeef yi lii mooy pas pasu jullit waaw jullit ñi buñ meloon nii waaw ci bépp domaine kenn duñu ci raw te noonu lañ ma sa mi ah. ñuy jiite monde bi waaw min al sindi ila ila al gharb ila hispania ila al portugal ila andalus nii lañ meloon jàpp ci li fi yonent bi saa saam ne woon maa bañ ko bàyyee waaw yow mbir yi boo ko bàyyee sa ci looy ne lu ñu wax nga ne maktub waaw ñenn ñi moom ëppal lu ëppal goo xam ne du ñu def dara toog rek lu ñu ne tayel ak takaasul tayel a leen jàpp paresse bu ñu wax ñu ne non ah yàllaa ko dagal lu ñu ci man waaw te duñ jéem dara waaw nañ leen sauver diw mu nekk ci situation yu metti ñu naan yàllaa ko bëgg ni ah waaye de ñii la ko yàlla bindee doo leen bàyyi wax lu ngeen amul te bu ngeen dajale woon jàppale ko mu génn ci situation bi wéradéen gii feebaram bi nangam ngeen toog naan ah bu yàlla dogalee ne daal dina dund dina dund wala yaasu billah yow bi añ jotee lu tax waxoo ne bu yàlla dogalee ni naa suur dinaa suur lu tax nga dem duggulu joxe dépense bu dee ne père de famille nga ba pare tànn lan lañ war a togg tey bi ñu ko tegee toggoo yemoo ci ñu togg ko rek nga toog di xool lekk gi ne dinaa suur bu yàlla dogalee ni dinaa suur lool nga def dangaa jël kudd wala fourchette wala ay ay ab loxo raxasu di ñaag tey dugal ci biir bi est ce que da ngay ñaag di dugal sa poche nga suur moo la yooyu yëpp caaxaan la quoi wala yaatu billah kon hadith Seydina Ali bi radiyallahu taala anhu hadith la bu rëy rëy rëy rëy rëy waaw yii daa bokk ci hadith yi nga xamante ne. Ah, ah, manula ñàkk jullit bi am pas-pas bu ko amul rek mooy yaa salaam quoi waaw yaa salaam aqidaam du baax aqidaam manula baax parce que koo xam ne gëmoo dogal di bañ dogal di dàq li nga xam ne mooy dogalub yàlla mooy de toute façon yow sa ngëm yàlla matut waaw te yàlla du la dara waaw durra ko nangul hatta lu dul ne nga gaal di duggaat ci ran bi te nooy duggee ci ran bi mooy nga gëm li nga xam ne mooy dogal waaw loolu moom mën na ñàkk moom dogal moom foog nga def ko waaw waxi caaxaan yi ngay dégg bu fi kenn sonal waaw waxu yonent bi alayhi dafa leer nañ waaw waaw salaatu wassalaam dafa leer nañ nañ nañ nañ nañ nañ waaw allahu akbar waaw borom bi du nangul kenn waaw la ni imaam ibn Umar waxoon rek ñii yooyu bañ moom fa idaa laqiita ulaa'ika fa axbirhum annii bari'un minhum wa annahum buraa'u minnii walladii yaxlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim misla Uhudin dahaban fa anfaqahu maa qabila Allahu minhu hattaa yu'mina bil qadar waaw gaa yi doon bañ dogal saay ay <laughs> caaxaan wax leen lu leer ca waa Basra ñoom Ma'badun al-Juhani waaw waaw Ibn Umar wax leen lu leer ah mu ne wax leen ne man damaa deñ waaw waaw boo dajeek ñoom yéen ñii ma ko nettali boo ci dajeeg kenn ci ñoom xabaare leen ne deñ naa ci ñoom te ñoom itam deñ nañ ci man te waat naa ki nga xam ne moom la ibnu Umar Abdullah ibnu Umar di waat bu kenn ci ñoom amoon lu toll ne Uhud ci or mu daal di koy dépenser